moom mu ngi tuddoon albara ibnu azib ibnu alxaaris ibnu adiyin ibnu jusham ibnu majdaa majdaa bi nag am na ñoo xam ne boolewuñu ko ci euh, te imaam alxaafiz ibnu xajar ci fat ci al isaaba imaam ibnu alkalbi moom boolewu ko ci ci majjaa bi mu ne wa huwa te loolu nag mooy li gën a jub kon danga naan albara moo doon albara di doomi azib azib di doomi xaaris xaaris di doomi adiy adiy di doomi jusham jusham kon majjaa boobu comme que ne li gën a wër bokku ci kon mooy danga naan jusham di doomi xaarisa xaarisa di doomi xaaris xaaris di doomi amr ibn malik amru boobu di doomi Malik Malik doomi Aws moom Seydina al Baraadi al aw al ansaariyul awsi bokkoon ci waa kojug lansaar bokkoon ci waa Aws ci tribu dàkkantalam moo doon Abu Umaara wala Abu Umaara am ñu ne déedéet Amr la woon Abu Amr moom baayam baayam gisoon nañu ko li ñuy gis gàddaay gi bokk na moom Seydina al al Barami nettali woon li nga xam ne moom la Seydina Siddiq euh, doon wax ba mu ñëwee jënd ci baayam li nga xam ne mooy teg ga teg teg ak teg mu ba pare ne ko muril bara euh, digalal nag sa doom ji bara mu ëndil ma ko mu ne bàyyi ji nee na bara baayam ne ko déedéet du ma ko digal fekk nettali woo ma yow keroog ba ngay génn yàgg yonent bi alayhi salaatu salaam bi gàddaay lan moo fa xewoon nga nettali ma lim xew li fa xew ci seen yoonu gàddaay bu ko defee ma daal di ne ah boo boo dama defalee loolu daal man dinaa digal sama doom ji di albara yow as-Siddiq bu ko defee mu yóbbul la teg jii ma la jaay ah, loolu gisoon nañu moom moo ko nettali woon te xadiis boobu noonu rek lañ am ci nettali boo xam ne bu concerné baayam di Azib di Azib di baayam kon baayam saxaaba la woon moo tax dañu naan al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu wa an abi kon mu bokkoon ci waa Aws kon keroog Badar keroog Badrin ghazwatu Badrin eh, eh, moom nee na Seydina al Bara ci riwaay boo xam ne xadiis boo xam ne imaam Ahmad ibn Hanbal moo ko solo eh, ci musnad bi moom Seydina al Bara mu ne radiyallahu mu ne is ustus xirani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma badrin ana wa ibn umar istasgarani istasgarani rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yawma badrin ana wa ibn umar mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam da ko mooy da dafa jàpp ne ku tuuti la mooy dañoo gis dafa tuuti keroog Badar looloo tax demuñu Badar man al-Bara wa ibnu Umar ak Abdallah ibnu Umar ñun ñooñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, keroog Badar looloo tax ñëwuñ fa raddanaa mu daal di ñuy delloo falam na shahada moo tax fekkewuñ Badar waaye na ko noon Uhud dañ leen delloo ci les mêmes raisons ci les leen delloowe moom Seydina al ibn Azib comme li imaam Ibn Hisham ne waradda Rasulullah ginnaaw Seydina Usaama Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Thabit mu ne wal ibn Azib ak al ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu wa arda ah Uhud am na am na nag ñu soloo ne moom dane dafa fekke Uhud waaye loolu li gën a dëgër mooy ne moom fekkewul Uhud li gën a dëgër mooy ne fekkewul Uhud mu ne waaye nag bari na nag ginnaaw loolu fekke na xare yi nga xam ne yu bari yum fekkee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni nga xam ne moom loolu la wax moom seydina al bara ibn azib ci xadis boo xam ne imaam at-Tayaalisi na ko noon imaam ahmad ak imaam al buxaari xadis boo xam ne gisoon nañ ko bi ñuy commencé di gis gazawaat ñaata xare la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di xare laata ñuy gis mooy bi ñuy gis gazwatu al abwa wala waddaan waxoon nañ fa loolu ñaata xare na yonent bi alayhi salaatu wasalaam xare indi woon nañ li nga xam ne mooy li Seydina Al-Bara ibn Azib waxoon radiyallahu taala anhu wa ardaa moom dane moom Seydina Seydina Al-Bara mu ne xeex na xare na ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam quatorze arba'a ashara ghazwa quatorze xare yoo xam ne moom la xare yonent bi ànd ak moom am na ci beneen riwaaye quinze la wax te loolu mooy xadiis la bu wér gisoon nañ ne imaam al na ko ba pare mu ne ànd naa ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci ay voyage yum doon def tukki naa ak moom thamaniyata ashara safaran ci loo xam ne tolloo naag dix-huit voyage yu yonent bi alayhi salaatu wasalaam entreprendre voyager ko man ànd naa ceeg moom albara ibn azib radiallahu taala anhu wa ardaa moom nag euh, dafa bokkoon kon ci ñi nga xam ne ay jeune lañu woon ay gone lañu woon jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ñi dafa bokkoon ci ñi nga xam ne bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di génn àddina dépassé wuñ vingt-quatre ans mu ne Euh, moo tax mu doon wax naan euh, maa kullu ma nuhaddithukumu an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sami'nahu minhu haddathanaahu asxaabuna wa kaana yashghaluna ri'yatul ibil mu neen wax naan euh, bu leen foog ne lépp loo xam ne moom lañ leen di nettali di ko jëli fi yonent bi alayhi salaam loo xam ne dañ koo dégg yonent bi alayhi salaatu salaam wax ko yenn yi dañ koo dégg mu wax ko mais du lépp lépp lañ dégg yonent bi alayhi salaatu salaam wax ko mu ne am na ci yoo xam ne suñu mooy suñu mbokk saxaaba yi ñoom ñooñu ko nettali ndax ñun kat li ñu préoccupé woon woon moo doon sàmm sàmm giléem ndax mooy seen liggéey yi ndax noonu la mooy ne nit doo ñëw ne man damay bàyyi liggéey bàyyi lépp di topp nekk rek di di ci xam-xam bi noonu déedéet wala di topp sëriñ bi dootul te yow mu am yoo xam ne dalaa war ay farata yoo war a dundal ak yooyu yow nga ak sa yor sa bopp nga ne yooyu dama koy bàyyi topp sëriñ bi déedéet yonent bi alei salatu salaam mooy sangu ñépp te saxaaba yi du ñépp ñépp ñoo doon bàyyi lépp koo xam ne man na ko te loolu du ko wàññi daal loolu garaawul waaye bu dee daa am yu la war yoo xam ne leen war a dundal te amoo ko mooy kenn du def loolu looloo tax yeneen eh, kii numtulu saxaaba yi radiyallahu anhu nga doon gis ñu doon def benn programme boo xam ne buñ bokkee même liggéey ñu eh. nga xam ne kenn ki moom dañuy def kii di liggéeyal buy sàmm par exemple sàmmaale xar keneen ki ci des jour boobu kee déglu ji yonent bi alayhi salaatu salaam dem ci moom nga xam ne ci moom lay ne bu guddee mu ñëw wax lam fa jànge yépp comme ni Seydina Omar doon def ak ansaar yi boo bële nga xamante ne nii ca suba ga keneen ki def noonu ñuy def noonu ñoom méthode yoo leen doon ñu ne nañ ut méthode yi nga xam ne suñu jamono moo ànd ak ñun enregistrement yaa ngi amuñ nekkul ne tout le temps foog ñu nekk fa buñ ko manul mais manuñu ko dangay liggéey te liggéeyul yow sax doo mën a fay doo mën a dund doo mën a ci liggéeyil te yooyu nga fexe waaye tamit bu na liggéey naa kon loolu mooy sama lay wii tax man duma ma jàng déedéet loolu yi du lay loolu du lay ew mu am nga audio yi am nga kii wala boog ñoo xam ne dañuy note nga làbb leen seen not yi waraa nga photocopier leen di leen jàng waaye doo toog rek yow defoo dara naan man xam nga liggéey bee tax bu ma kiiwee loolu du dëgg ay gaa yi moom yi ñuy wax yooyu moom amul yoo xam ne yow dalay leer ne man xaw ma loolu ban dëkk ban réew rawatina réewu tubaab yi loolu kenn du liggéey noonu liggéey boo xam ne yow doo ci mën a doo ci man lu dul boo paree ci liggéey bi nelaw kese kese kese ngay man kese sept jours sur sept bala ngaa jóge sa kër mooy balaa jullee jot fajar bala ngaa duggaat géewee sona bu baax min wi waajo loolu moom amul benn gisuma kuy liggéey noonu te ku ko gis man gisuma ko ku ko gis wax ma ko mooy fokk nga trouver sa sa emploi nga am emploi temps boo xam ne yow diñ ci mën a def dara mais toog rek lu ñu wax nga ne non man nag c'est yow waa liggéey bi bo léegi nga ut beneen façon moom mu ngi nii moo tax xoola bi mu am mooy ne du li ma leen nettali yépp la loo xam ne lu ñu dégg ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaye waaye suñu àndandoo yi ñooñu saxaaba yi ñoom ñooñu ko nettali kon mooy fexe na ba am alternative boo xamante ne nii mooy ne comme que man fekkew ma yëpp dañuy nekk di sàmm suñu gëléem yi yooyu suñu liggéey bi ci lañuy nekk léeg-léeg waa ñun kay ñu fexe li ñu raw mu dabu ko moo tax ñëw naan man c'est que man ba may jóge ci daara ji ba ma gëjee ñëw kitaabu tahaara lañ yemoon man ñëw naa gis ne yéen a ngi kitaabul bu yoo kon li li li li li nekk diggante kitaabul tahaara ba bu yoo man xaw ma ko loolu du ngànt loolu moom du ngànt moom mooy ne fa nga ne woon manoon nga récupérer audio yi di leen déglu xanaa loolu kay xanaa war nga koo man mais toog rek boo ñëwul nii rek pour yow jeex na non non non nit da ngay am yitte foo ñu def yitte ci mbir yi te bañ nekk bàyyi suñu caaxaan yeen yooyu maa mooy foo yitte da ciy am loolu la ah. kon loolu la doon wax moom Seydina al ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa bari na nag lu jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah. moom Seydina al-Bara ibn Azib ah. moo tax soloonal soloona euh, cent lu tollu ci trois cent cinq trois cent cinq xadiis yoo xam ne yum jële ci yonent bi alayhi salaatu boo demee ci saxiixayni am na vingt-deux xadiis yoo xam ne muttafaqun alayhi la yoo xam ne yu na al-Baraa ibn Aazib am na xadiis yoo xam ne am na xam ne imaam al Buxaari kese kese moom moo ko solo jële ko ci moom am six xadiis yoo xam ne imaam Muslim kese moo ko solo mooy boo demee sax imaamul Buxaari doo ko fekk doo ko fa fekk la xadiis yooyu noonu yu imaam al Muslim yooyu mu jële ci Seydina al Bara ibn Azib moom nag muy génn àddina Seydina al Bara ibn Azib l'an 72 après gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am na ne l'an 71 la àddina euh, moom seydina albara ibn azib radiyallahu taala anhu wa an abihi wa anna bihima wa ja'ala a'aliyal firdawsi wa